dërëtu xaalis yi saaru aji bay bakkaat matiyatu saaru matala illaa alina yi jaay juróom laa yaatee ni xam suñu juróom la wax naa juróom ñett bu kaa yaatee ci kaabe am yàlla am ñu juróom yaar yéen it ma ne ñooñu ci daal jaal jana ñaay la fi nekk am na nañu nañu sama alquran mooy saaru ci daa am ay dël lañu rafet ñu naar ñu faqaloo ñoom ñëpp a dem juróom yaar yaakaar naa ne ñu mel ne ndam dugub dugub moo xam ne dañ ko dañ ko laajee xam nga juróom-ñaar lañ juróom pour que àjjana rek yàlla dafa dañuy daal ay juróom-ñaar yàlla ku bëgg juróom-ñaar la yaara fi nekk jamono ak xarab xarab mooy nekk waaye bi jamono mooy gis-gis barab mooy suuf suuf bi juróomi xaaj lañ jamono suuf bi juróom-ñaari bés lañ moo tax jahannama itam juróom-ñaari jéere la jahannama dafa fayar baqar jahiim sama rawiya aljana nekk juróom-ñaari at waaye yàlla mu ne ko mu gën jàmm dëgg ñun ñu àq naaw bi yaakaar moo taxal jamono yi tamit ñu dara ñu juróom-ñetteel daarul jalaal daarul xaraar daarul naayeen jarab mawa jarab bu xunt janab abdi ñu juróom-ñaar ñu tëj firdaws ñu juróom-ñett am ñu juróom-ñaar lañ ci safara bi juróom-ñaar ci jàngaa am ñu juróom-ñaar juróom-ñaar yi ci safara alimu haanin allah yàlla alam aji xam li muraadi li nga man bi jaanin moom it illaa dun bapakaari la laa alam bi muraadi moo yëpp ci leen am na ñu ne alif laam ra amin ñun ba ko boole mu ci rahman waaye loolu yëpp li gën a yëpp mooy laa alam bi muraadi ay moom lañu yàlla sànni ci téere bi rek dañ jël bitaay ba fa alquran ñu laaj ci gën a yàlla de alquran bi de yàlla ko wàcce wax yàlla la rek alhamdulilah ka daal di fas ci góoram alhamdulilah ka daal di xam ay mbindeefam ne saa bi gëm bi yàlla na di aji bale ay bàkkaar yàlla mi nga xam ne dana ba bàkkaar ci kaw baa xam rek waxaat bi kaw bi day aji nangu tuub ci dooleem day ñëwaat xaar bi kat ci mbugal la mu yàlla baal na la sa bàkkaar laa xam rek a tax ñëw na la tuub ndax borom na la ko su tax mbugal la nag te loolu du doy ci moom maanu la ci moom dawal ci mooy taxali bi ci ci jàmbur yàlla moom ci yow rek la taxali bu moo tax doy mu lay ci yéexal yaa yàlla bu gëm yàlla ñu tax yàlla ñu def di mën a yàlla su ko neexoon mu bugal ko te dellu wax ne daf ko tooñ waaye nag bi nga xam ne moom sëriñ la te sëriñ si bugal nit dafa tooñ ñu xam ne ci def loolu rek ci kaw bi mooy boromam réel daa yaa def na koy daa mu dëgg yi ne gën na si moom ak daa woon dara moom am na ko dalwaay rek ne gën na si moom rek maa ngi jaajëfal daal di gis daal di laaj alquran yàlla dara ñaari ko borom rek dinañ dinañ màkkale ñoom Makka rek ñoo dëng dëggal bi werante ci téere Yàlla bi wala yaaru da mu wax la ba xam ne moom ak xatal xel bi yaa di réew rek ba xam ne bi ba xam ne nag ñoom ñaan Yàlla yi ñu sabab di dund di ko am nekk ci seen jàmm loolu bu mu la wax mukk ba nga defee ndax Yàlla daf leen bëgg seen hut moo di safara la lépp loo xam ne mu jëm safara la loolu lu jàmm rek nag nga xam ne lépp loo xam ne ndax dee dem aljana ji rek am ko loolu dund bi bëri te sama dee dina xam ne wuñ la defee xaw nooy nooy wala saabu bu dee lu ndax ñu def naa dee ah def sama dee waa ma tey de bu ñu ma bind ñu ko xeet bu la doon ñu jël ñu jël yaa ko ñu raay ko yeneen bi ci nak dañ ne ka dam ñu jël jël lo mo ñu def bara ñu def yàlla ni wa jaade lo tay daal de ci baat ni baat ni ñu jël ko ñu ñu bind ñu ara ka dëgg de dañu baat daay man dañu bëgg xam ak da doon xam ne day yëkkati ci yàlla taxawal waaw xam nga dama xaaral leen de dañ defee loolu ma xaaral leen ñoom kay yooyu loolu yëpp nit ñi mooy nag ñu doon avec sa mode. parce que dañ ko day nekk ah xaalis moom xaalis mu yëpp maanaam dama tax ci kat waayam te xaalis que dem nañ xaaral ba ñu jëkk ña dañ yor day yonent ya ak xam la waar dañu maa dara ci que baa ci borom sa kii la am laa ne jaanama am na jërëjëf ñaar ak soxla lañ leen rek am na moom naka ñoom asaabu ñaari waroon soxla lañ leen am na jërëjëf ñaar yi nga xam ne moom danañ ñu naan alxaras malaaka yàlla yi nga xam ne ñoom la yàlla ñaata loo xarafoon la. wa man xaw doo waa ñu nekk ci yoon yi sax doon na danañu fa baal yaa ngi am lu ñu la mboo dëgg ak borom seen wala ñu naan danañu gën di yàlla waaye sax doon na dañu balu ñu ñu ñu am malaaka yi nga xam ne ñoo ñaan xaras juróom ñetti bakk lañ yoo xam ne ñoo yem aras wala juróom ñetti junne ci malaayika wala juróom ñetti malaayika yoo xam ne yonent nee naa leen waxtaane nañu ci ñoom menn malaayika ci ñoom gannaaw mën naa naaw ci diggante naqam bi ak junne ba xam juróom ñaar ci junne ci weer te baax bi ca kay napp ba ñu ko xam ñaar ci dina jaar ci def ci def beneen nga ay halaka ñun ñoo yan xaraf xaraf bi nga xam ne juróom benn téeméer ci ne ci ay loolu ñu ko ci malaaka ñaane subhanaka wa bihamdika ala hamdika bara qudratika loolu ñu waa xaraf rek ci baat yoo xam ne ñu nga sama na suuf ñu ko déggoo ko ñu ñaaxal baate ñu ñu malaaka yi ñu nga xam ne ñoo leen war a ñu ngay kàllaal seen borom doon ci itam ñu ngay balul yàlla képp ku gëm yàlla rek moo tax benn waa nii benn jaam noonu ko ñaanal ma yàlla mu ne ko gëmal yàlla rek ku ma gën a ngay ñaanal malaaka yaa ngi ñaanal képp ku gëm yàlla rek ñun rek ñu ngay balul ci nit ñi waaye sax doon dañuy balul li nga ñaan ñaan ñaan amoon gëm nañu rabbana ya borom suuf wa teexee ëpp nga dund ci lépp lépp raamatan ci yermande waaye ma ci xam-xam yow yàlla tegal maa ne sa xam-xam ëpp na lépp la parce que yàlla na la baal ñu ngi suñu ñaan ñaan saa bu suñu ñaan ci ci tegal yàlla képp koo xam ne tuub na parce que yàlla bokkaale yàlla nga baal de wa taxaw ko nga ko dina ko dina ko parce que ñu ko dina baal de wala de nga yépp malaaka ko ñaanal julli ni rabbana ya borom sunu wa ko yàlla nga xarta leen jamaati at ni al jamaati sax def la jamaati nga xam ne waa ko ndël ndël Abu Talha ak sa gën na ñu ñu naa bàyyi ñu bàyyi seen waa daal ñu naa ci jabar seen waa daal ñu naa ci jabar seen wa turi ak ñu ak ci gàll seen ñu nekk naka yow am ta yow alhamdulilah ñu nekk sa góor ak ñu yaa ñu xarit ci sa jëf déedéet ma kaa yële ñu nekk laa yow xelal jaam su xalaat yaa jànn ba toog gis dafa yàlla maa jëf woon yëpp mu ne yàlla ana sama jabar ah waaye nag ba ba joxoon rek xaroon nañu aljana waaye nag mënuñu aw si fii la nag ndax dafa ñëwoon jëm dina ñu jëlee doon jëf ah man loolu yàlla ba ma leen jaamu jaamu dañuy sama bopp de yàlla na waxal dëgg yéen ñëpp ñooy jabaram sama wàllu ñun dugg ma tey dara lu ko nakati ñun ñun dëgg rek nañ ko dem jabar dina xaaral jëkkër jëkkër ñu ne ah kay ba xam jëf na woon jëf dina nekk de mu ne yàlla ba ma lay jaamu sama bopp ak sama dama taxoon rek yàlla ñu waxoon dëgg yàlla ñu koy doomam. xanaa sama baay ah sa baay dafa doon lu mel ni la def sama bopp taxoon ak sama baay ñu ngi ko baayam de képp ku mu xam ay xaritam ak mbokkam képp ku mu xam rek bu ko laaj yéen a ngi koy indi de moo tax yéen a ngi ne bëri na leen ay xarit waaye dinañ yàlla. balaa ngeen koy laaj ma ne des nañ am nañu mbir boo am nañu mbir boo xam ne kuñ laaj rek waaye ñu daal di la teewal moo tax foofu booboo daa bari xarit yoo xam ne jaamu yàlla yi ñu dem waaye dana ko am njëriñ de dina dana ko am dara ak bii waaye dina ko fa bii waaye dina ko xarit ci sa jot jot wax dëgg yàlla nañu ko leen sa yaa di ndiwal wa man sax ni ku nga defal ko sa yaa di ndiwal loolu ci defal ko te tey jëm yàlla wax dëgg yàlla ñu koy def ko def wa taal ka lee moom moom alfawzu moom du texe alaatu ilay aji mag de keroog waaw loolu rek mooy texe mu ci mbugal dugg aljanna loolu rek mooy moo di texe rek moo tax balaa sama xam ku gën kenn ba ka jaam bi jaaree foofu de ku mucc ci safara dem aljanna waaw kooku moom rek waaye ku fekk foofu rek aljanna dem safara kooku ko rek ñun ñun naka dina naka ñaanal sa borom wax dinañu naa daw na def na waa leen ca wàllu malaaka naa leen la makku laay meram yàlla ci yéen nag ak baru moo gën a màgg min makku bu ci marteen am si sukk maay dokk teen kéefar bu duggee safara dafay meraat mere mere mere boppam dëkk la ñuy baax ko ma bëgg dana ko bëgg mu mer la yéen yéen ma doon ko yéen ma doon def loolu tax ma dugg ci safara mere xaritam mere kum la ko xam su ko defee ñoo ko ne ko mer mi ngay mer yëpp mer ma la yàlla doon mer moo ko rawoon Firawna ba def na waroon caat na dañuy naan ngeen ci gëm yàlla ba tax da ngeen di weddi da ngeen di wax gëm ngeen yàlla ngeen tëj boobu day na yàlla merewoon moo raw day ngeen mere seen bopp rek xaaru ñu wax ñu ñu safara ñu lay ñaan ñaan bi xam njëriñ rabbana yow borom sunu amatana rey nga nu dugg tey di yaari yoon yow yàlla léegi nag rey nga ñu ñaari yoon ne ko ñu ko xel man ñu di ñu gannaaw bi ñu dellu ñu rey yaari jaay waaye danaa dund lu ñu defee lu yaar yoon nga dundal ñu bañ na ko toog sant man yi danaa lu nga jëlee ñu dakkal gannaaw buñ dee nga xam ne dee nañ yaar yoon dund nañ yaar yoon wax dëgg naa dugg nañu dugg nañu dinaa ci bàkkaar bi léegi nag dugg nañ nangu nañ lépp loo waaw waaw wax na ñoo ko def ci bàkkaar rek ñoo ko def waaw ñun sax bi ndax dégg yoon nag laa xamoon luñ dem ci gën a ci gën a safara voilà nangu nañ nag du def xanaa dañuy gën a safara bi. bu ne sax di dugg moom dem dugal daa na woon sax na ko ñu dem ndax dëgg yàlla ndem si def na baax yàlla wax dëgg yàlla ñu aji yéen dafa tudd ngeen weddi ko suñu waxaa koy rek ngeen weddi ko dal loolu sax ngeen bokkaale na biir ci moom loolu noonu ngeen dëggal suñu bàqale yàlla bokkaale ngeen toll nii loolu dëgg loolu it mu xatte tey ci gën a dugal ilaahi ñaan na yàlla alhamdi kala aji kaw ji neefam al basir kala aji màgg rek buñ ko tuddee ci moom tuuti rek woo moom lépp mooy bëgg nga xam ne ñu ngi ci ngërëm wala ayaa fi tëgg lu ñëtal wala nag dina doon wàcc la ñu ne leen sama xarit bi asamaan risqan wërsëg wa maa yatazakkaru waa di ndaw man mi ñu ndare ka mu dellu jëm ci boromam de fatoo jaamu leen la ala moom la gën a mën a way xelam la ñu ko dina ak tapate wala ko yaa ndee gis na ko al kaafiruna la yaa dina de gëm leen yàlla ko topp yàlla bu na xamee bëri yëpp bu la neexee yëpp gëm def leen loolu rasul darajaat yàlla moo aji yëkkati ko darajaat moo amee na lañu ko wala sama darajaat yàlla mooy aji yëkk ci daraja yi dafa loolu arsh mooy borom aras yàlla moom aras moo ko bind ñëpp ñu gën a mu sànni wayu ba ñu naan réew ci dëgg waxam alaabila daaw ci suuf bi na daal di jaam ñu sura yi nam raga dayo ma talaak ci dayo ba ci tey ko yàlla yow moom de tay ngam bàyyi seen way suuna de ci ci seen bàmmeel laa xaan bu ci xalaay ci yàlla ñu ci ñoom tay dara waat leen ak jëfal dayo ba rek tay ko yàlla mooy li nga xam ne mooy jëfandikoo nit ñi ñoom tawal ñu suuf ñëpp su tawee ak kam doon tawal ka ñaaw ñee baleen banañ ko sax ma tey yàlla ne ana dana moom nguur kay rek jag ngeen ma tudd ay buur su ne yàlla rek ngeen ne buur buur Saalum buur ci buur Kajoor buur Jolof tey nag ana ban buur tey jël buur amuñu rek sant sant boo déggee wax baat tànk bi nag kot waaw moom nga dégg rek mu sant boppam ne li bàyyi ñu naan yàlla alwaay bi gën a al xaar te daal ñu nag jaamam de tey de nguur ñu naan yàlla rek ki nga xam ne kenn la te moom ak gaañu rek Aliou ma xëy gis gaa la def na xëy ci dina dund bakkan ñaata sa bët jëlam tàggoo de xëy na bakkan ku nekk lépp lu ma fa tàggoo ngeen ñëw rek dem ayoo danañ ko fa fay rek laa bu ma jëlee tool Aliou da ci fay tey kenn tool kenn duñ wàññi kii kenn duñ wax ñaar doy kenn de ñu laa naka yàlla période bi saabu gaaw bi saabu la mu de mbir ñëpp dina leen ñu saabu dina ko leen ñu ko dara ci jiw ko ci dëkk. ragal loo leen yomal la si ba ci bés benn nit waaye jaamu ba ragal loo leen déggal yàlla ci nga xam ne dana ñëw de ci danañ ko yomal la si ba ci waaw ci biir ak jege ndax jege na de ndax lépp lu ci gis gën a ba noppi ñu xulóom ba xool ya la ko xanaa biyaa bi nekk la fa proxee de keroog nga xam ne jaamu yëpp dàq ba ku ne dàqal benn ba keroog sa pro saa bu ñëw nit ñi ñëwee keroog ak dàqale bu nekk nit dàqal dàqal dàqal dàqal dàqal فقالوا لي لك فضل ما كان يريد من ان اجل خرج ولا تدون بجاي امر موسى اجل موسى جمع تفكر ولم يفر انهم خرج انهم اجرم جو خمنا دان لقد جرم من ñoom waa xarit dana ram xaritam ramu itam jigéen jigéen ñoom daañu ramuwante de jigéen dañu ramu ramu mu wéy ma nga xam ne ramu ramu yonent bi rammu alamaaru rammu way tey rammu ñu gëm yàlla te ñun rammu sax ñun ñoo ñu gëm di mu dana mu xam moom boo wër xaaral yow de laaj yi ñu. na lépp lépp lu ci